yeneen boo xam ne dana ñëw bu mu jot jamono turam Ahmad bi te keneen sax Ahmad mu di mooy du demoon ci Sabuur du demoon ci Tawreet du demoon ci Linjiil de mboolem téere yu njëkk yépp yonent yi tuddoon nañ ko ndax yàlla dafa jaayante wala yonent yi ne leen yonent bi nga xam ne moo tax ma bind leen lépp lu ma leen may moo tax ma may leen ko mooy Ahmadu su fekkee ni ñëw na. ku ko ci jot koo xam ne fekke nga jamonoom na nga na nga ma na nga ma na nga ma saxalal fii ne da nga ko topp rek tey yonent yëpp saxal waaw ne ñoom ñëpp ku ci jot jamonoom rek da ko topp rek moo tax de ku ci nekk da nga seet seedeloo sa ñuy jamono ne ab yonent dina ñëw ci mujj ak jamono nii lay mel naa lay mel waaw na ngeen seet ne man gëm naa ko de tax na be mboolem ñu jàngoon téere yi jëkk yi xamoon nañ yonent yonent yàlla ma ci waxi borom ci waxi yonent yi ak waxi borom xam-xam yi rek ba yahood yu bari dara taxul leen na dëkk Madina lu may doon nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jàngoon nañ ci téere yi jëkk yi ne yonent bi des ci yonent yi Makka lay juddoo dana gàddaay ñëw Medina nguuram a ngay feeñee ji Saam waaw loolu ñoom ñëpp xamoon nañ ko ba moo taxoon ñu génn gàddaay Bani Qurayza ba Bani Nadir ñëw dëkk Madina waaw ba yonent ba fekk leen fa de bañ gisee yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñu añaan topp ko rek seen way toppe mujj topp yonent waaw dootuñu am ñu leen topp ak yee dañu doon jot ci seen way suufe rek ñu añaan daal di nëbb waaye ñoom ñépp xamoon nañ ko de ba nga xamee nag ne waa lu feeñal nag ne téere yi yonent yi ñu jàngoon xam-xam yi jëkk yi xam nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn ak Bayra ak Nastora ñi ñoo rawoon ci xam-xam yi téere yi jëkk yi ci jamono yu yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn ba yonent gàddaay ñëw Medina ba mu dégg ne yonent bi ñëw na Medina ma ne man danaa ko seeti am kéemtaan bu jar ma jébbalu rek ma jébbalu su ma ko gis toog ba mu ñëwee ba ne surtout yonent bi rek dal dina ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna rasuulullaah ñu ne ko dang ne woon ko laaj kaawteef mu ne xar kanamam bi doy na ma kaawteef bi kanam du kanam ak fenkat de waaw dal di jébbalu na ne yàlla wax na ci alxuraan ne mboolem ñi jàngoon téere yi jëkk bañ gisee yonent bi xam nañ ko ni xamee waaw seen ni ñu xamee seen doom yi gor de kama <coughs> yarifuuna abnaahum alquran dafa wax ne mboolem ñu jàng xam-xam yu jëkk yi bañ gisee yonent bi xam nañ ko ni ñu xamee seen i doom yi gor de Abdullah ibn Salaam ne wallahi ba ma ko gisee moom laa gën a xam sax ci sama doom ji gor de ndax sama doom ji góor xaw ma ndeyam na ma jàmm déet waaye kii moom ba ma ko ne sutt rek laa laa gis melo yi ñu waxoon ci tawreet ak liñ ji leen mu jébbalu ba mu jébbaloo ne yonent sallallahu alayhi wa sallam yahud ay soskat lañ te ay fenkat kon nag balaa ñoo xam ne jébbalu naa na nga leen laaj maay kan waaw yonentu daal di ko dugal cib néeg waaw hub néeg ba daal di woo kilifa yahood yëpp boobu mooy seen kaaw la lasraf waa hay ibnu axtab waa ak maali say sayfi waaw mu daal di leen woo ñu ñëw mu ne leen du ngeen jébbalu ñu ne ko déedéet ñun suñ diine jëkk sa diine suñ téere jëkk sa téere waaw mu ne leen xam ngeen ne maay yonentu bi nga xam ne jàng ngeen ko ci tawreet melo yi nga xam ne moom la ma tawreet melo leen yëpp ñu ne ko déedéet am na ñu gis am na ñu nekk waaye daal waa xaw gisaguñ yëpp daal mu ne leen yéen a ko gën a xam kan ya Abdu Abdulaay Salaam ci yen ñu ne ko kookoy suñu sang di doomi suñu sang ki gën a xam tawret te jaadina te gën koo jëfe mooy Abdulaay ibnu Salaam de mu ne kooku nag su jébbalu woon na ngeen di def ñu ne ko kooku jébbalu ci yow ah waaye loolu jàmb na kooku moo la sut fuuf waaw ah, ah, naka muy jébbaloo ci yow de yonent daal di génn Abdulaay ibnu Salaam di génn ne ashhadu an ñu ne ko moo xees ci ñun doomi ki xees ci ñun moo ci gën a réer waaw moo ci gën a jubari de moo Abdullahi ibn Salaam ne ko lii taxoon ma wax la ko ne bala ñoo xam ne jébbalu naa na nga laaj may kan de Abdullahi ibn Salaam moomu waaw mooy ki nga xam ne moo gën a bëri tagg ci alxuraan rek te day waaw Bahira benn labbe la woon bu nekkoon ci yoonu Saam bi yonantaame fukki at ak ñaar ab ab Abi Taalib di dem Saam di yaxantu ji yonantu ne ko ndax danga may yóbbaale mu ne ko loo bëgg waaw mu gis ne rek bëggut ko waaw bëggut waaw yonent bëggut mu bàyyam dem wàcc ko fi rek te de mu ne ko ban ma yóbbaale la dem ba mu demee ba nga xamee àgg na ca digg yoon wa ñu mu gis ñu waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu jiitu ko ci ker waaw toog ker gi ba mu mu ñëw amut fu toog ci ker ga mu toog ca naaj wa ker ker ga ne ñore wacc nit ñi ñëw fekk si yonent ba sallallahu alayhi wa sallam dem ba Hira gis loolu mu gis itam aw niir woo xam ne daf koy xeral niir waa ngi yaayee fukki xasab guddee fukki xasab dafay tiim bopp bi yonent bi waaw lu toll ci fukki xasab rek bu naaj xasee tàng rek niir woowu dootu tàggoog yonent bi de bayraa daal di leen lalal taabal xoo leen ne na ngeen ñëwaañ si te kenn des ñu ñu wàcc ñu wàcc yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow des fi wattul ñu suñuy bagage de waaw xaleel nga dañoo invité de waaw bañ ñëwee bayraa ne leen ndax ku des ñu ne déedéet mu ne am na ku des de ñu ne ko xale bu tuuti rek boo xam ne daf ñëwatul suñu bagage mu ne bu kenn des la wax du gone du mag waaw yonent ba ñëw sallallahu alayhi wa sallam waaw naa ko def bay raa daal di leen ganale teral leen lool daal di ne leen ana ku ko ci gën a jege ñu ne ko Abi Taalib mu wéet ak moom mu ne ko xale bi war de tukki de ndaxte melo yi ne ci moom réeru kenn koo xam ne jàng nga téere yu njëkk yi waaw te yowoot ñu xañaan lañ suñu xasee xam nag ne yonent gi génn na leen ci geneen xeet la jëm daañu def ci xeeti kañaan loo xam ne kenn mësu koo gis rek tey de bona gi waaw na nga delloo gone gi rek bul tukkee moom de waaw Abi Taalib dégg ndigalam daal di wàññeekoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu juróom benn yahood daal di ak seen i gannaay rek waaw ne Bayra waaw Bayra ne leen lu ngeen di dox ñu ne ko yonent bi nga xam ne moo des ci yonent yi bés ñu tey dana wàcc ci dëkk bii de dañ ko bëgg a gis nag su bokkul ci ñun rek ñu rey ko de mu leen ma laaj leen ak laaj waaw moom mbir moo xam ne yàlla moo ko namm ndax mbindeef mën na koo fanq ñu ne ko déedéet mu ne bon su fekkee waa ji yàllaa ko bëgg a yónni defe ngeen ne moos la yàlla na moon ci asal yéen mën ngeen ko fanq ah ñu ne déedéet mu ne su fekkee nag su ngeen reyee doomu jaamur tooñu leen ko ne ñu ne ah leen wañeeku leen yéen waa ay ngeen li di def du pexe de dal dina abi ma la waxoon a ngoog moo tax waaw yoon woowo abi taalib wañeeko waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba demul saam de yonentu mos da dem saam guddi rañaan nga rek la masa waaw dem saam rek tere moo tax bañ ko koy laaj mu di ko melal waaw ñëpp xam ne lii ak yonentu rek la sallallahu alayhi wa sallam yonent nag bi mu juddoo mbayam rus la woon ci makka ñëpp dañ ko koo loon màggal ko waaw teral ko xoolu ko itam lamin lañ ko tudde woon seen dénkaane yëpp moom lañ ko daal dénk ko am sa secret moom nga koy wax de waaw ba nga xamee nag ne waaw alxuraan wàcc na ci moom nag muy woote nag kañaan dal leen waaye daal musuñ koo dal di neer waaw dañuy gannaaw rek waaw boo xamee ne faddu na day ñu sëgg ci ñu ko topp waaw lor ju ñu def leen ko waaye moom yonent bi moom rus nañ ko waaw gannaaw ko nag waaw yonent bi gën di dooleeku rek di dooleeku nag waaw ba mënatu ñëw muñ booba la seen kañaan gisa ko feeñ de lu gën a métti ci luñ ko def yonent mas nay julli waaw ci jàkka ji yoor yoor waaw ku ñuy wax ay ibnu axtab waaw xuraysa de daje nag neen dañ rey yonent bi lu mooy keroog de keroog daal dañ ne nañ far ba kanam benn yoon rek waaw ay kii Uqbata ibn Abi Muaytin ki nga xam ne moo ci gënoon di mbër daal di ñëw fekk yonent fa mu sujjoor rek waaw mu daal di boole mala malaanam yi daal di ko rek bëgg hooteel bëgg ñu daal ko fekk foofa rey de waaw naa ko def nag yonent sallallahu alayhi wa sallam mi ngi sujjóot rek faalewu ko waaw mu poñe ko ba nga xam ne yonent bëtam yaa ngi buqee ko de waaw sidina Abubakar daal di ca bàyyi koo ñëw daal di ko dóor fettam waaw daal di ne ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ngeen di rey nit reyewu leen ko lu mooy yàlla sama borom rek la wax loolu mooy bakkaatam daal di ñoom waaw wa sallam daal di waaw sëlmal nag daal di jubloog ñoom keroog wax ñoom itam wax ju naqari daal di ne yallaama ma yónni ci yéen te yónni wut ma ci yéen lu mooy ma rendi leen yéen ñii fi taxaw te yéen ñii ñëpp dinaa leen rendi Abu Jahl ne ko rendi mu ne ko yow sax ci ñi ci ñi may rendi nga bokk waaw dal li leen jublu nag ne allahumma alayka bi Quraysh allahumma alayka bi Quraysh allahumma alayka bi Abi Jahl ibnu Hisam Uqbata ibnu Abi Muaytin Umayyata ibnu Xalaf Saybatu mu tuddoon keroog rendi nañ la keroog xare Badar dem maa ko def nag waaw booba lañ soga waaw njabur nag yonent nag ñu di ko wan lu bon gannaaw ga ñu xëñ ne nañ def pexe nañ dem ci abi mu mu jubale ñoo yonente sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu daal di ñëw waaw ci abi taalib ne ko yaay suñ kilifa yaay suñ mag waaw mel na ni tey yaay suñ buur waaw léegi ñaaw na ci ñun mu nga dee ñuy rey muhammad sa gannaaw ñu naa baayam dafa dee léegi nañ jubóog moom ci sa kanam waaw balaa ngaa dee muhammad lii mu nekkee dara du ci dëgg bëgg ak càngar rek ko ci joo moo tax muy wax ne yàllaa ko ni dañoo bëgg nag su fekkee lool la ñu fal ko muy suñ buur xanaa loolu doy na ci càng bu fekkee ni bëgg alal ko ci jóor ñu dajale suñu alal yépp jox ko mbamu gën a riis ci àddina bu fekkee bëgg jigéen ko ci jóor ñu dajale jigéen ñu rafet ñëpp jox ko waaw tam bàyyi li muy wax rek tey rek abi taalib daal di xoolu yonente sallallahu alayhi wa sallam waaw ne ko ñëwal sa mbokk yi de bëgg nañoo juboo waaw mu mu toog naa ko def ñu li seen wax wax baagal abu taalib na ko dégg li ñu wax waaw naa ko def yonente sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala leneen lu mooy loolu yooyu yàtt yëpp soxla mu dara leneen laa laa soxla de ñu ne ko loolu lan la mu ne benn baat rek boo xam ne su ngeen ko waxee mbooleem yaaram yi danañ leen topp mbooleem lakkar yi danañ leen fay galak de Abu Jahl ne ko gaawal ci boobu baat kay ba jox la ko boole la ci fukki baat mu ne laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullaah rek ñu ne loolu nag moom duñ ko nangu Muhammad foo ñu jëmee ñun ñu nga am tey ci Makka ñett téeméeri yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te ba léegi suñu aajo yi fajuwut nga bëgg ñoo yóbbu ci jenn yàlla foofu ñu jëm loolu mënuñ ko yàlla yëpp mënuñoo nekk benn rek tey den Abu Talib nag ne ko ah Muhammad sa mbokk yi de bëgg nañoo juboo bi ñu xattanee fab seen xaral yépp jox la xattan laa def laa denc loo jigéen joo bëgg ci Makka waaye Muhammad foofu la bëgg juboo mën a yem yonent daal di jooy nag sallallahu alayhi wa sallam daal di wax su fekkoon ni dañoo jël jant bi teg ko ci sama loxo ndeyjoor mu di ma lakk ñu jël weer wi def ko ci sama loxo càmmooy booy li may wax duma ko bàyyi mukk de yàlla ma ko digal abi ne ko fasda bi la sa borom digal rek waxal wallahi lan yasilu ilayka bi jamihim hatta wasata fi turabi dafina ne ko duñ xag si ci yow mukk lu may ba talaagee kanam suuf de wa nuslimahu hatta nusarra hawlahu wa nusalla an abnaina wala laahiri ne du ma jébbale Muhammad mukk lu may xanaa ba tañ ma nërmalee fi wetam ma dee fàtte samay jabar ak samay doom boobaa la soga am ci moom yoon de moo Badar li xale ñëw léegi waa wax na dëgg waaw sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga nag waa gannaaw ga nag bi nga xamee ne loolu amuñ ca bunt nag ñu daal di tat nag waaw di leen lor nag di leen lor lor joo xam ne juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo jëkk di jullit ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mën a luñ ko dara yàlla ko wattul boppam abubakar siddiq waaw surgaam yu bëri bëkkaneegam yu bëri ak alalam ju bëri tax mën a luñ ko dara waaye waa Ammar ibnu Yaasir ak Yaasir ak Sumayata ndeyam ak waaw Bilal waaw ak Sohaybu waaw ñii lu nekk ci xeetu mbugal waa Abu Jahl ibnu Hisam def na leen ko de waaw su ma yetu moom ba mu di jëbbaloo Abu Jahl dafa ñëw rek ne ko xamoon naa ne kay ñuy weddi Muhammad kay jigéen ñoom duñ ci bokk ndax taaram baa leen ci moom waaye yow de da nga ko wuute dal di fab waaw waaw fab xeejam rek dëbb ko ko ci pay ba mu génn ci ndigg la waaw moo jëkk say ci yoonu yàlla yaasir waaw moom it noonu waaw Hammaar itam mu ne taalal na ma taalab safara boo xam ne waaw daf ma caa tër waaw ba nga xam ne gerees gu bàyyi ko ci man moo fay safara sa de waaw yaasir nag moom dafa jël loxol ndeyjooram ak tànkam ndeyjooram takk ci diis takk ci gëlëm waaw fab loxoob càmmoñam ak waaw tànkab càmmoñam takk ci diis takk ci geneen gëlëm dàq gi gëlëm mu jëm faa mu dàq gaa mu jëm faare waaw noonu la sayite rek tey de moom itam waaw yonent na sallallahu alayhi waaw saaba yi ñëw ne ko lor ji métti na de waaw ku la gëm rek waaw fu jaar rek ñu ngi koy dóor ak xotti malaanam waaw giir xalalam de te ne ah, ah ngeen a defee ne da ngeen wax gëm nañu rek yàlla du leen def benn nattu daal di nangu seen gëm waaw ña leen jëkkoon dañ leen doon lor ci seen diine daanañ taxawal nit teg si ci kaw boppam di ko si waaw ba xar ko ñaar te du tax mu bàyyi diineem daanañ jàpp nit waaw fees ko te fekk mi ngi dund te du tax mu waa waaw bàyyi diineem de waaw yéen nag waaw ngeen defe ne ndax yéen itam ngeen di wax gëm naa ci lamiñ rek te du ngeen taseeg dara waa lu ñu xamee ne wax ngeen dëgg waaye géñ naa ci ki amee bakkan bi mbit mi de dana mat waaw kenn mënu ci dara dana mat ba nga xam ne nit dana génne makka ba sanaa wala yaman te du ragal kenn lu ma yàlla wala boog ti li ciy gàttam de waa la ma waxoon am na sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bu fekkee nag ni mënu leen a muñ lori waa makka na ngeen gàddaay ngeen dem ci xabas buura nga fa boo xam ne du tooñ te duñ tooñ fi moom de waaw moo taxoon saaba yu bëri génn dem xabas waaw xaaw gàddaay dem fekki najaas yi dem sidina Usmaan ak Ruqayatu bokkoon nañ ca ba juróom-ñett fukki ci saaba yi waaw ak fukki jigéen gàddaay nañ dem xabas dem Abubakar sax bëggoon naa gàddaay yonent ne ko néeg ma yow da ngay àndaaleeg man mu ne ko yaakaar nga ne da nga gàddaay mu ne ko danaa gàddaay waaw ndigal rek laay néeg de mu ne ko te danaa ànd ak yow mu ne ko yow yaa ànd ak man de loolu taxoon Abubakar moom tey boppam ci Makka rek di muñ waaw ba yonent génn gàddaay waaw sallallahu alayhi wa sallam waa mu ànd ak moom dem su ma leen lisraay topp guddi gërëñaan nag na mu fii ci moom waaw bi buraaxin ci alburax waaw faasa tam la xaalal maali gën guddi rañaan ñaan nag yonente sallallahu alayhi wa sallam waaw ci lañ ko rañaane rek waaw ci makka la rañaan wi moo jiitu gàddaay gi guddi gañ koy rañaane mi ngi fanaan ci néeg Ummu Hani Ummu jigéenam Seydina Ali ibn Abi Talib la woon waaw mi ngi tëdd ci diggante ñaari góor moo tax góor ñu bari tëdd ci benn lal dagan ci sariyaatu su fekkee ku ne nga càngaayam waaw ñu xee yonent ba ca guddi nag waaw dal di xotti xol ba raxas ko ndoxam sam-sam waaw dal di ñëw wan ko waruwaay boo xam ne mu ne waaw mi ngi mel ni waaw moo sut mbaam te dayut ni fas de waaw mooy buraax bi rek tey day dikk ci melaw baax la ngir di ko wan ne gawar gi gawar ak la ndax fas fasu guddi mën naa am muy dox doxay moo tax ñu indi loo xam ne du wut fas pour mu xam ne waaw du wut xay rek tey day waaw alburax na ba ko bëgg bëggee war mu daal di yëngatu tëb waaw jibril ne ko alburax moo man ngay defat nii te xam ne mboolem lu yàlla bind moo ci gën a tedd alburax am kersa nag ba ñaq waaw ñaq woowu ci la gëtt war gi war gi xeet lat ko la ñuy gën a neex waaw ca ñaq alburaaxo la jógee de mu ne ko dara taxutoon ma yëngatu lu may bëgg rek mu mu warlul ma rek waaw texe de waaw yonent ne jibril daal di ngëb ca ca dëgal ya loolu la war ne waaw yonent gën malaaka yi di jibril ci sangam malaaka yi guddi nga ga ca dëgal yi waaw alburaax ya rek tey de di ko sant de waaw ne ko war waay bii ne bii nga war nag na nga xam ne bët bee wew yi de fu bëtam dal rek wewa dal di fa dal ca saasa de waaw yonent dal di waa alburax bët ba dal ci bayti maqadis waaw wewa dal di fa dal waaw jibril ne ko wàqil fii mu wàqi gis jaaru mu ne ko jaaru bi ci lay yonent yi daa xeew seeni daa ba de xeew ci sa alburax bi de yonent dal di dugg ca jàkka ja waaw fekk mboolem lambiyaaw mursalina alfaka xadin lañ téeméeri junne ñaar fukki junne ñenanti junne waaw dale ca aadama ba ci insa ñoom ñëpp ñi ngi sappe di ko nekk de waaw mu ñëw waaw ñu ne ko jiite ñu de waaw yaay elimaani yonent yi de mu jiite leen julli ñaar julleeg ñoom ba sëlmal waaw dal di mar nag mu ne foofa la mare mar woo xam ne mosu koo mar waaw jibril ne ko waaw jibril dal di ko indil ñetti këll bii ndox a ci nekk bii sàngaraa ci nekk bii meew na ci mu fab meew ma de mu ne est-ce que tànn gëm yàlla de soo naanoon sàngara kon sa bi dinañ murtad de waaye ndokk bi nga xamee ne waaw soow nga naan rek mu naan meew ma nag moom yonent ba sallallahu alayhi wa sallam waaw dal waaw dellu ca alburaax ba nag alburaax bët ba dal ci asamaan su jëkk wewa dal di ca dal jibril fëgg ñu ne ko kanan ñu ne jibril ko àndat muhammad waaw yónni nañ ko ñu ne yónni nañ ko ñu dal di ubbi mu ne foofa la fekk adama ki nga xam ne mooy bàyyi mbindeef yi de mu nuyu ko mu tatagal ko ñaanal ko yiw ne marhaban sama doom ji yiw ji marhaban yonente bi yàlla bu yiw bi de mu ne mu gis aadama bu xoolee ci wetu ndeyjooram ree bu xoolee ci wetu càmmoñam jooy de mu ne jibril lan la mu ko kookoy aadama mooy bàyyi nit ñi de waaw doomam yi lay gis bu xoolee ci wetu ndeyjooram dafay gis rooy doomam yi nga xam ne dañoo fasoo texe moo ko bégloo muy ree su xoolee ci càmmooy nag dafay gis rooy doomam yi nga xam ne dañoo fasoo texee di waaw moo koy jooyloo dem jibril alburaax bët ba dal ca asamaani ñaareel wewa dal di ca dal jibril fëgg ko kana jibril ko ànd ak muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko waaw ñu dal di ubbi waaw foofa la fekk ñaari doomi nday tax yi de waaw yonent yàlla yaaya ak yonent yàlla isa ci asamaani ñaareel la leen fekk de mu nuyu leen ñu tas rek lu ko ñaana ko yu waaw alburaax bët ba dal ci asamaani ñetteel wewa dal fa jibril fëgg ko kana jibril ko ànd ak muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu ubbi ci asamaan ak ñetteel foofu la fekk yonente yàlla yoosuf mu ne ma fekk genn wàlli taar moom lañ ko jox den mu nuyu ko mu tasagal ko ñaanal ko yiw jibril waaw alburaax bët ba dal ci asamaan yi ñenanteel weewa dal di fa dal jibril fëgg ñu ne ko kana jibril ko ànd ak muhammad waaw yónni nañ ko ñu ne yónni nañ ko waaw ñu ubbi waaw foofu la fekk yonente yàlla idris alburaax bët ba dal ci asamaan yi juróomeel weewa jibril fëgg ñu ne ko kanam mu ne jibril ko ànd ak muhammad waaw yónnee nañ ko yónnee nañ ko ñëw bi mu ne foofu la fekk yonent yàlla aaroona de waaw ah mu nuyu ko mu tatagal ko ñaanal ko yow alburaar bët ba dal ci asamaani juróom-benneel ba waa dal di ca dal jibril fëgg ko kana ñu ne jibril ko àndat muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñëw bi foofu la fekk yonent yàlla Muusaa de mu ko mu tatagal ko ñaanal ko yow ba mu ko joxee gannaaw mu yuuxu yàlla gënal nga ko ci sama kaw gënal ko ci sama kaw gone gu juddu barki démb rek li fasoo duggaal janna ci sababam waaw moo ëpp bani israila waaw te yaa ko gënal ci sama kaw ne jibril kii kii wax lu muy wax mu ne ko <clears throat> jibril kii wax kana mu ne ko xeesa Musa ibnu Imrana mooy wax de mu ne ko lu muy wax mu ne ko dafay xul ku muy mu ne ko boromam lay xule de waa alburaax bët ba dal ci asamaani juróom-ñaareel ba wa dal di fa dal jibril fëgg ko kana jibril ko àndal Muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu ubbi foofu la fekk yonent yàlla Ibrahim waaw ba nga xamee ne ngi ko fekk nag mbooleem rooy waaw gone yi nga xam ne dañoo fasoo dee yi te jëkk géwént yépp waaw ba pencam yàlla mi ngi leen xamee foofa di leen yar di leen jàngal alquran de mu nga wéedu ci bayti maamoor waaw fa sidratul muntaha waaw ki nga xam ne andaa janatul mawa mu nuyu ko mu tasagal ko ñaanal ko yiw ne marhaban sama doom ji yiw ji marhaban yonent bu yiw bi de ñoom ñëpp yonent yëpp mbokka lañ ko xooyee lu muy ñaar Adama ak Ibrahima rek ñoo ko wax sama doom de waaw ndax Adama mooy bàyyi ñëpp Ibrahima nag mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw naa ko def nag mu nuyu ko mu tasagal ko ñaanal ko yiw waaw ba ñu weesoo sidratul muntaha nag Jibril ne ko ah man fii laa mën a am kat waaw jàmm ak jàmm li ma lay dikkal yëpp musuma weesu fii de mboolem mbindeef yi seen yéeg mës da weesu sidrat si sidratul muntaha mbooleem bindee fi kaw itam ku ci wàcc ba si sidratul muntaha mos la ko weesu de waaw naa ko def nag mu ne ko ci tukki bu tiita nii ak dana ci ma ramadat bi ko lam tafarama bala fari salaati waaw loolu nëbbu ci wenn na ko mu ne beneen xam-xam jox na ma ko foo xam ne waaw tànn loona ma su ma neexee ma jotal ko su ma neexee ma bañ ko jotal maa ngi koy xamal Babacar ak Omar de waaw loolu mooy xam-xam xarit yi dëgg-dëgg waaw li nga xam ne lamiñ ñi ma soo sofi dina koy laal suñu àggee ca dëgg gu sell ga de waaw nga xam muy nitoo kéefar waaw kooku mooy xam-xamu yàlla de waaw sidina sidina Omar na ne daanaa toog ak yonantu muy wax ak Babacar dama mel ni lakkat bu dend ak ay ay yaaram de du ma xam dara ci li ñuy wax ak beneen xam-xam nag boo xam ne yàlla fasante nag moom ko lëre ne na ko nëbb te ci jot jotal dara boobu xam-xam moom yonent nëbb na ko de loolu mooy xam-xamu mbooti ndogal ak yàlla de naa ko def nag yàlla wàcce ci moom juróom fukki julli ne ko sa xeet nañu julli ci ba bu set juróom fukki julli de waaw jox ko yeneen teraanga yonent wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam yonent nag ba mu duggee ba dafa fàttaliku yonent yàlla ko faxla naa lay kay naka bil waadil muqaddasi tuwa summi sa dàll yi yonent mi ngi soloon ay bot mu bëgg a summi ay botam ñu ne ko kooku kalim lañ yow yaay Habib dëggale rakiyaat lillahi tayyibaat salawaat lillahi yàlla yi ne ko salaamu aleyka ayyuha nabi wa rahmatullahi taala wa barakatu mu ne salaamun aleyna wa ala ibadillahi salihin malaaka yi fa teewoon nag ñoo ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yàlla waral ci moom julli nag ne ko su ngeen jullee ba ca mujj ak julli li nga nuyoo woon pay bi ak li la pay bi nuyoo ak li malaaka yi seedee woon waaw na ngeen koy def ci seen mujj ak julli de loolu mooy taaya rek waaw yonent wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam dégg dellu si ci asamaan yi juróom beneen ji mu bàyyi woon yonent yàlla Musa ne ki gënoon a tab gënoon a weex ci man ba may dem moo gën a baax ci man bi ma wàññee ko de mu gën a baax ci sama xeet mu ne ko defal sa borom mu ne sama borom teral na ma waaw waral na ci sama xeet juróom fukki julli de mu ne ko juróom dugg julli mu ne ko waaw mu ne ko sa xeraata nañ loolu dellu ci sa borom mu wàññi la de yonente ne ma dellu waaw yàlla ne ma wàññi naa ci juróom mu dellu si Muusa ne ko dellu ñu wàññi de sa xeet duñu ko attan waaw mu dellu si yàlla ne ko wàññi naa ci juróom mu ne dañu ma yàlla di ma waaw dañu ma di bagante diggante Muusa ak yàlla yàlla yi di ma wàññil par juróom juróomi julli juróomi julli ba mu des juróomi yi de yàlla ne ko yow Muhammad juróom fukki julli laa waraloon ci yow ak sa léegi waaw desal naa ko muy juróomi julli waaw te naa ne sa benn bu nekk fukk laa koy jàppe de man jaa bi laa fa na di fa dawa asru am boo nag juróomi julli suñ ko bindee benn bu nekk fukk muy juróom fukki julli ti rek tey waaw moo tax yàlla ko maa yu baddalul xawlu la daya ah. ne man samay wax duñ ko soppi de <laughs> naa ko def mu des di juróomi julli te yoolab juróom fukki julli yi des de waaw ba léegi nag waaw am nañ ci xeet yi ñoo xam ne dañuy góorgóorlu jéem a saxal juróom fukki julli yooyu bët bu set rek tey day boo xamee ne waaw da nga julli ñaar rakkay fajar waaw julli ñaar rakkay suba waaw julli ñaar rakkay yor yor julli ñenenti raaka jëkk tisbaar ak ñenenti raakay tisbaar ñenenti raaka gannaaw tisbaar ñenenti raaka jëkk takkusaan ak takkusaan waaw nga julli timis waaw julli waaw ñenenti raaka waaw boo jullee gee julli fukki raaka waaw ak safa ak wiitar waaw boo ko fukki rakk ak juróom ñaari nga xam ne ñooy farata yi loolu juróom fukki kepp la de waaw ba ba léegi moo tax waaw naafila kër yi ñoom di def lim boobu de ñoom ba tey ñu ngi ci juróom fukki julli ya nga xam ne moo jëkkoon julli la a ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xamee ne jàll na mbindeef yépp gis na taare yàlla ya waaw lañ ko jox julli de moo tax julli waaw lim tegtale mooy màggal yàlla ak waaw mucc rek tere màggal yàlla ak xeeñtu taaram ya rek tere waaw yonentu nag dal di wàccaat waa dellu si ci néeg bi mu rañaane woon ci makka waaw fekk na fi mu tëddoon xam nga jo doomu aadama waaw bu tëddee ci barab ba mu yàgg dana fa mu tëddoon dana tàng rek tere fii fi nga xam ne dafee tëddoon ba yaramam tàngal ko dellu si na te fekk seddagul am na riwaayat yoo xam ne ba nga xamee ne ak alburax baa ngay tëb ak moom jëm bayti maqadis waaw tañ laayam fil na banqaas ab garab waaw ba ñu moññeeku mu ngi fekk banqaas bi yëngatu dala gudde waaw moo tax rañaan mi noonu la gàtte ak li nga xam ne moom moo ci am ci xam-xam yépp te li ci gën a bëri dañ ko nëbb noonu la noonu la ko yàlla gàttale de ndax yàlla ko def ci kattanam julli nag waa lii la fekk rek tey gis nga malaaka yi nga xam ne yonentu romb woon na leen ñii sappe rek taxaw gis nga ci ci julli dana am jamono joo xam ne da ngay taxaw rek taxawaayab julli waaw ci julli dana am tàng xam ne da ngay rukoo waaw ci julli da am tàng yoo xam ne da ngay sujjóot yooyu yëpp da nga ci am yoola malaaka yooyu nga ne yàlla leen bind ci asal ba fam ñuy xam waaw ñoom ñu dëkke ko rek lii la tekki ñetti ponk la da nga taxaw waa da nga danga da nga sujjóot rek tey de lu tax loolu yàlla na ne lim bind yépp daf ko bind ngir doomu aadama yi de te sant xéewal lu war la te li yàlla bind yii dañoo taxaw mooy garab yi te garab yi ñoo ko moom moo tax ci julli da nga am jiit boo xam ne da ngay def temm taxaw ngir sant xéewal ak yi yàlla bind pour doomu aadama tam tañ taxaw de waa ni ki garab yi rek day dañ ba mu yàgg nga rukkoo rukkoo itam da nga rukkoo ab jiit ngir sant xéewal ak yëf yi nga xam ne yàlla dañ leen a bind ngir ngir doomu aadama yi tañ rukkoo rek day mooy mooy mboolem bàyyi muy waa ak yi xam nga dañoo rukkoo lépp lu taxawee ñeen tànk rek ci rukkoo la dëkk waaw moo tax yow ci julli ab diit ngir sant xéewal ak yàlla bind ngir yow tañ rukkoo de waa lépp lu taxaw rukkoo rek dafa sujjóot sujjóot mooy taxaloog suuf rek waaw yeneen yi yàlla bind ñu taxaloog suuf si nag waaw boo sujjóotee sant nga xéewal ak yooyu de rañaan mi nag yonent sallallahu alayhi wa gis na ci kéemtaan mi ngi bàyyi yonent yépp ca jàkka ji ca ma maqadis alfaka xadin lañ terewut asamaan su mu dem fekk na fa def ci ay yonent fekk na Adama ci asamaan su jëkk fekk na Yaya ak Isa ci asamaan ñaareel Yusuf ci asamaan ñetteel Idris ci asamaan ñeenteel Haruna ci asamaan juróomeel Musa ci asamaan juróom-benneel Ibrahim ci asamaan juróom-ñaareel de te ñooñu kër mi ngi leen bàyyi woon ci suuf ci bayti maqadis xaarif soo xamee ne mi ngi nekk ci séeroom lépp lu dëppoog xaalam rek loolu lay gis yonent nag sallallahu alayhi wa sallam juróom yaari mbiram yi nga xam ne moom la jàll moo ni roog mbiri yonent yooyu mu gis ci juróom-ñaari asamaani de yonent lu jëkk ci mbiram mooy makka la juddoo makka ki nga xam ne mooy ndey dëkk yi fa la néegab bi nekk mooy dëkkab cosaanam ñu génne ko fa mu génn gàddaay ñëw ma dina loolu mu ngi nidoog mbiram aadama aadama mi nga xam ne yàlla def koo bind def ko ci aljana ne ko uskun anta wa zawjuka aljanata ba noppi waaw ñu génne ko aljana rek mu wàcc ñëw ci suuf génn ak aadama aljanna ñëw ci suuf di xalifa yàlla mi ngi ni doo génn ak yonent makka waaw dem gàddaay dem medina de moo tax ba asamaan su jëkk aadama dafa taseet bi mu génnee gàddaay ba ñëw medina ba dëkk fa ñu fa dëkkat yahud yi la fa fekk ñu di moom ñu di ay noonam di ko lor mu dal di amee mbidam yaayaa ak insa yaayaa yahud yi ñoo doon noon ba ñoo ko rey insa yahud yi ñoo doon noonam ba ñoo ko doon fexe rey ba yàlla yëkkati ko yóbbu asamaan bi nga xamee ne kay mi ngi dëkkaaleeg noonu yowóot ñu di ko lor nañ doon lore yaay ak Insa loolu tax asamaan ñaareel yaay ak Insa la fa taseet de asamaan ñetteel kum fa taseet Yusufa la fa taseet mbidam ñetteel ci yonent bi itam dafay ni doog mbidam Yusufa Yusufa dafa juddu fekk ay mbokkam ñun añaan ko di ko lor ba jaay ko waaw ne seen jaam la waaw mu génn foofa waaw dem dugg kaso ba gannaaw ba yàlla génne ko ca kaso ba def ko mu di buur ay mbokkam yooyu ko doon sakkal pexe waaw xiif di wutam njëgg ba agsi ci moom di wut fi moom am njëgg waaw gannaaw ga nag ñu soog a xam ne kii kenn mooy seen mbokk mañ loroon mu ne leen lan laata tasriba aleykum al yawma loolu leen Yuusufa wax yonent itam sallallahu alayhi wa mbokkam yi ko génne woon Makka ba mu dem Madina mujj na am doole ba ñëw waaw xare ak ñoom toj Makka waaw ñu dajale leen ñoom góori Makka yépp ci benn pakk waaw ñu di ko nekk de mu ñëw taxaw ne leen lu ngeen wax ci man ñu ne ko suñ mbokk mu baax suñ doomi mbokk mu baax mu leen laat wax naa la sama mbokk Yuusufa waxoon laa tasriba aleykumul yawma yaxfirullahu lakum waaw dal leen baal mbidam ñetteel ama ngoog dafa ni doog mbidam Yuusufa moo tax asamaani ñetteel Yuusufa la fa taset mbidam ñenanteelam mooy bi mu ubbee Màkka ba nga xam ne yaaram yépp jébbalu nañ dafa mujj di bindi leetar nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind buur Room tubaab waaw leen tëkku ne su ngeen ñëwut jëbb rek waaw danaa leen alak waaw bind waaw Faris waaw Kisra buur buuru Faris bind buur yi jaadina yëpp ne leen ñëw leen jébbalu si rek wala ma defal leen ko de waaw bi nga xamee nag ne loolu mooy mbidam ñenanteelam mbind te Idris mooy ki jëkk a bind jaadina moom la yàlla jëkk a xamal mbind moo jëkk a bind ci xalima Idris mbinday mbidam yonent mbidam ñenanteelam mooy mbind moo tax ba asamaane ñenanteel yonent Idris la fa tasedd asamaane juróomeel Aaroona la fa fekk Aaroona mooy ki nga xam ne dañ ko tudde woon almuhabbabu fi qawmihi ne ne aw dañ ko sopp bani Israayila Muusa lañ bañoon waaye Aaroona moom dañ ko soppoon lool yonent nag gannaaw boo xamee ne yaaram yi jébbalu nañ ba jaxasoo moom ba gis ni mu baaxee dañ koo soppa soppa sopp ba nga xam ne nit koo xam ne xeetam bëgg na leen nii nii yaaram bëggee yonent gannaaw bi waaw kenn mësu koo gis de mu fatase dem bidam juróom beneelam dafa ni doom dem Muusa Muusa yàlla daf koo sant mook bani Israayila ñu dem bay bayti maqadis wala arian waa xeex ak rek yoo fa nekk génne leen de waaw ñooy wax naa inaa lan naa taxula maa daamoo fi waaw ina la nadxula hatta yaxruja minha inna fiha qawman jabbaarina wa ina la nadxula hatta yaxruju minha fa in yaxruju minha fa inna daaxiluuna waaw bani israil dañoo lànk waaw ñoom ba nga xam ne waaw yàlla sànni leen jëtti yow ba ba Muusa ca la ko ca la dee ca la Haaruna dee gannaaw ko Yooson ibnu Nuun waaw xalifaam waaw ak Kaalab ibnu Yoofanna waaw ñoo ko doon ñoo ñoo ñoo def ñoo xeex ak jabaabirat yooyu rek de ba yàlla xala leen bi dem juróom beneen waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy bi mu notee yaaram yépp ñu jébbalu dafa daal di takk xare rek dem tam boobu ma ngay xare tubaab yi de waaw te ñu jabbaabiratu yi rek tey de waaw naa ko def nag loolu moo ni doog mbidam Moussa de moo tax ne Moussa la taseet ci asamaane juróom beneen mbidam mujj mbidam juróom ñaareelam nag te mooy mbidam mi mujj mooy xajatul wadaaye ba nga xamee ne yépp sott na nag dafa daal di def waaw waaj rek ñëw makka nag aj si de waaw aj googa ci la tàggoo xeet wi rek tey day ba ñibbee juróom-ñetti fukki waaw guddeeg benn rek la ca teg génn bi nga xamee ne mu jëm mu jëm waaw mbidam mu mujj mooy aj moo tax be asamaane juróom-ñaareel yonent yàlla ibrahima mi nga xam ne moo tabax kaaba gi waaw yàlla na ko waa sini finance bi haji yaatoo kër jaalan moo xoote aj waaw aj ci diine ibrahima la bokk waaw moo tax ba yonent sallallahu alayhi wa sallam asamaane juróom-ñaareel waaw Ibrahima la ca waaw tase de loolu mooy waaw munasabat <coughs> allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبي المبين أي إلهي الذي به نستعين إن سيرك لمراد المبين إله الذي به نستعين إن سيرك لمراد المبين إله الذي به نستعين فاجعل الرغى لسان دوما وفؤاد ما تتلوت يلين تصهر الجلد وهار يسمع عند ذكر الحكيم أو يستبين قبل كنا جب سريعتنا وحق قلب المسوق وهو الأمين نبتدي عند حمده ثم نملي نشهد الحق وهو جل المتين ثم تذكر وادي وهو ود من كريم وهو الجليل المهين يؤثمنا بصدمة يا متين تاركني وتارك القرن مولا يؤثمنا بصدمة يا متين سكن روى يا لطيف فإنا قد هدمنا سواك من نستعين وصفني ثم هفني وفهني وسنني فالحسن منك حسين أتني منيتي وبقية قلبي بأبي لم بأبي كن فيكون بالمقفى بآدم وبعيسى وبموسى والقوي لمين وبنوح ويوسف وبيعقوب بابي فأزمهم لا يلين يحيى ويوسف ويحيى وسليمان نفع بن حسن يتوب يهون بأبي بكر العتيق عن مد بي إني بائس مستكين وفي عثمان جميع سكر من باء أبيات سراج المبين ولي مولاي وولي ولد السبت والقريب القرين وبصار خير النساء جميعا وبنيهم بالنبي بنون بالوامم بالتواسم بالكاف ويدعو من بعد ياء وسيل جاسس بورقتي كل قرين سلمهم يوم الجميلين قدسيا فعل أيمن لو تشيم إلا صابه فالطبيب المسيد قدسيا فعل أيمن لو تشيم إلا صابه فالطبيب المسيد وكساك لذي الكبير قديم باركا في جميع يا مهين صلاتنا على إمام البرايا مصطفى الخلق منذ لا يكون وعلى الآل والصحابة تران دم سيرك الأمر بالمبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah. Sikar soo leen ngeen déggoon Cheikh Tidiane Thiam la. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نكفي معتمدي محمد المصطفى الله قلت وحولي ما علمت فلم أخف غيرك محض البطل والفند محمد المصطفى هو الذي يرزق العبد برسالة فينال ما كان لم يرد محمد المصطفى هو الذي يرزق العبد الضعيف على بساعة فينال ما كان لم يرد محمد المصطفى فأنت تفعل مختارا وترفع مخمولا رفعت اتباقا دون ما أمد محمد هو للخلق رمضان Gracias. وسهى مسمى له اليهودية ساعة وكم سبق وسادت فيها